بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey ci suñu fukk ak ñeenteelu bind bi ñu tolloog fi boroom téere bi di waxee ne wala ba'sa bitturaabi walxamay walsabaxati walxazzi wa naxwi wala ba'sa bitturaabi walxamai walsabxati walxazzi wa naxwihi borom téere mu ngi naan wala basa du aay moom ndox boo xamante ni dafa jaxasoo bi ci suuf walxamay ak ban wa sabxati ak suuf saf xorom ak mbaalaali moom mooy wet wet ci ndox ak yu mel noonu borom téere bi ndox boo xamante ni dafa jaxasoo loo xamante ni moom ndox bi ñoo dëkk xamante ñoo bokk ñoo bokk dëkk du tàqalikoo ndox bi mu comme suuf ak ban ak suuf ak suuf soo dafa saf xorom ak mbaalaay comme vet moom mooy vet vet yi nekk ci ndox yooyu ñoom bu ñu soppee ndox ndox boobu noonu teewul ba léegi mën nañ see jàpp mën nañ cee sangu mën nañ cee raxas sobe moo tax mu ni moo tax mu ni wala ba sa du aay bi turaabi ci suuf wal xamee ak ban wa sabxati ak suuf saf xorom wal xazi ak mbaalaali wa naxwihi ak yu mel noonu fii tam ñu ñëwaat fii daal waxaat ndox mu laab buy laabal bi borom téere bi waxoon pour ci gën koo mën a jàpp dañ la ndox ndox mën naa mu jaxasoo ak mu ñàkk jaxasoo ndox bi jaxasoowul kooku ndox bu laab lañ ko tuddee wala ndox boo xam te dafa jaxasoo waaye lim jaxasoo moom ndox bi ñoo dëkk comme misaal yi mu la jox nii loolu tamit ba léegi ndox bu làpp lañ ko tuddee kon ndox daal ndox bu jox soowul ak dara xam ni mu mel la noonu la ñëwee comme ndox taw ak ndox yu mel noonu mu ñëwee ni mu mel noonu noonu la mu laab lañ ko tuddee buy laabal ak ndox xam te dafa jax soog dara ba mu changé ko waaye loolu moom ndox mi dëkk léegi ñëw indi leen benn taw loo xam dañ ciy expliqué xaaju ndox yëpp pour mu pour mu gën a neex dégg bu baax a baax. incha allah. la ñu dañu ne ndox ndox moom day séddale ko ci ñaari xaaj ndox boo xamante ni jaxasoowul ak dara comme ni ñu ko waxee sànq comme ndoxu géej ak yu mel noonu kooku ndox bu laab ndox bu laab la laab na tey laabal moom la ba nga xamante ne moom la mutlaq ak ndobaam dafa jaxasoog dara ndobaam dafa am lu mu jaxasool nag kooku dem day séddale ko ci ñaari xaaj ndox ndox bu jaxasoog dara benn mu jaxasoog loo xamante ni moom ndox bi ñoo dëkk moom ndox bi ñoom ñoo dëkk xamante ni du mës a taaxalikoog ndox bi wala mu jaxasoog loo xamante ni moom ndox bi dëkkuñu saa boo leen gisee dañ leen a boole li nga xamante ni bu jax ndox mi nag bu jax soob lu moom loo xamante ni loo xamante ni moom ndox bi dëkkuñu saa boo leen gisee dañoo dañoo tax dañoo dañ leen a boole loolu mën naa mën naa jax soob lu laab comme wala mu jax soog loo xamante ni sobe la bu jax soobee lu laab lu laab loolu mu jax soog benn mu changé ko mën naa soppi benn ci ñetti melokaan yi moo xam melokaan bi la wala cafka bi wala xet fekkee yooyu sa soppeeku na su waa dañ naan ndox bi laab na waaye mënta laabal laab na waaye mënta laabal loolu mooy lan mooy ndox bi laab na mën nga koo jëfandikoo togg naan yu mel noonu waaye mënoo koo mënoo see jàpp mënoo cee sangu mënoo cee dindi sobe su fekkee nag ba mu jaxasoo li laab lu laab loolu saasewu ko soppiwu ko benn si ñetti melokaan yi benn soppewu ko ci su wax dañuy xool ndox bi est ndox boobu jaxasoo lu laab est-ce que dafa bëri wala dafa tuuti su fekkee dafa nekk lu bëree bari mu ni ndox boobu ba léegi mën nga see jàpp mën nga cee sangu mën nga cee dina sobe kooku boroom xam-xam ñu bëree bëri ñu wax nañ boobu su fekkee nag loolu su fekkee ndox boobu noonu jaxasoog lu laab te soppiwu ko dafa tuuti lu tuuti la soobaa ba nga xam ne dañuy sib sib nañu nga jëfandikoo ko su fekkee am nga beneen ndox waaye fekkee moom doomu moo fi nekk kër gi moom ndox boobu rek moo fi nekk saa ndox boobu noonu mën nga see jàpp mën nga see sangu mën nga see duñ su fekk am nga beneen ndox nag nga jël beneen ndox boobu moom moo gën leeraat ndax ndox bi bu jaxasoowee ak luy tàqalikoo moom te fekke li te fekke li mu jaxasoo li mu jaxasoo sobe la moom tamit ba léegi dañuy xool sobe si mën na koo changer su fekkee sobe si changer na benn si ñetti melokaan yooyu noonu soobaa ndox boobu noonu sobe la dañ koy tuur sànni ko su fekkee soppiwu ko nag xamante ni loolu soo bi mu jaxasoo soo soppiwu ko dañuy xool ndox bi ba xam daa bëri ba léegi wala daa tuuti su fekkee dafa bari ndox mu bari la sobe sobe daa ci daa ci tàbbi te te soppiwu ko ndox boobu noonu bu xam xam tamit ba léegi rek ñu su ëpp ñu bëree bari nee mën nga see jàpp mën nga see jàpp mën nga cee sangu mën nga cee dindi sobe moo xam ci yére wala ci yaram walla ci bëri su fekkee nag sobe sobe bi bi tàbbi ci ndox boobu noonu sobe boobu te so sobe bi tàbbi te sobe boobu sobe bu néew la bëriwul soit boobu ndox boobu noonu dañoo sib nga jëfandikoo ko su fekkee am nga beneen ndox comme ni la waxoon fii soo amul beneen ndox moom doog moo fi nekk ci kër gi soit kooku ndox boobu mën nga koo jël daaj ci mën nga koo jël daaj ci sangu wala wala nga ti wala nga jàpp ci walla nga raxas ci sobe moo xam ci yére wala ci yaram wala ci bërëb. yaakaar naa ni lii dina wala leer mais leer nañ xam képp ko am nga am nga loo seetlu loo xamante ni gis nga ne bu ñu ko defaloon moom moo gën ñu lay ñaan nga dimbali ñu daal ñu koy wax ndax ñu mën di ko gën a defar incha allah jërë ngeen jëf.